qaala rabbi nsurnii bimaa kaddabuun kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci laayaam ñaar fukkeelu laaya bi juróom benn ci nettali bi nga xamante ne mooy bu seydinaa nuux ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam léegi nag kon gisoon nañ ci jataay bii weesu li nga xam ne mooy assemblée ba di ñi nga xam ne ñooy way ndow ña ña réew ma way ndomboy tànk ya ba mu leen di woo li nga xam ne noonu lañ ko tontu daal c'est tuumaal ko ak ndof ba pare nag di ko négadi ko daal moom leen mu deeg waa bu ko defee ñun ñu continuer ba pare di déem a convaincre ñi nga xam ne ñooy populace gi mooy nit ñi nga xam ne al toppe yeeg dungur yeeg ginaaru yi ngir mukk ngal lawaay bu leen topp noox mii de ndax moom dafa wére di de ay jinne ñoo ko dugg ba xamul li muy wax muy wax loo xamante ne dégg wuñu ko woon sax ci suñu bàyyi ñu jiitu woon de bi ñu waxee lool nag qaala suñu boroom ne nuuxun alayhi salaam wax leen ah, ne leen rabbi yow suñu boroom daldi ñaan boroomam nag ginnaaw ba nga xam ne fa fa def at yu yàgg yi nga xam ne yàgg nañ ko fee tudd mu ne rabbi yow sama boroom unsurni yal nag ma dimbali bi ma kaddabuun ci sababu li nga xamante ne mi moom lañu ma moom lañu ma weddi ba parewu ne man li may wax demewul noonu le weddi googale yal nag ma dimbali seen kaw mooy ginnaaw ba ko borom bi yëgalee ne ko gaa yi moom de toute façon ku la mësula gëm dootu la gëm lu dul ñi jot a gëm ba bare ci la waxi wax ji nag mu ne fa aw naa ba mu ñaanee boroomam nag tabaaraka wa taala ngir mu dimbali ko ci ay ñoñam di weddi gi ñu ko weddeeg ne ko waxoo dëgg fa aw ilayhi boroom bi nee na ma daldi wax yu ci moom nuux alayhi salaam an ismail fulka lan lañ ko wax yu lan lañ ko révélé mooy ay aywa nag léegi nag jógal nga daal di tabax gaal gi mooy defaral ab looco gaal goo xam ne nag gu mag a mag a mag la bi en yu ni na ci loo xam ne nag ci suñu saytu la ñooy saytu liggéey bi yépp dinañ la xamal nan ngay defare gaal nan ngay defare nan nga koy defare te ñoo koy saytu ne wa wax yi na ak li nga xam ne ñoo lay wax yu di la wax lépp loo xamante ne nii moo koy yéwénal loolu lépp maa la koy jàngal man sa borom yow noox alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu jox ko màndarga siiñ boo xam ne nag bu defaree gaal bi ba gis loolu rek na xam ne mooy mbugal mi nga xam ne moom la doon dig moom boroom bi képp koo xam ne dafa weddi ay yonentaam alayhimu salaatu wassalaam loolu moom mooy mbugal ma jot naa mu na koy jox siiñ ba nag ne ko fa idaa jaa bu dikkee nag màndargaa ngi fa idaa jaa amruna gis nga nag bu suñu mbugal mi nga xam ne moom nga ñaan ne ma dimbali leen ma dimbali la ci seen kaw mooy mbugal moomu bu waxtoom jotee wafaara tannuur nga gis la nga xamante ne nii mooy fa nga xam ne mooy puur mooy fa ñuy lakke mburu nga gis fa ndox ma di muy muy fuur ndox ma di fa balle ah loolu màndargala la buy wan ne mbugal maa ngi ñëw de loolu benn wax la ndax wafaara tannuur comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al-Qurtubi abu abdillah rahmatullahi alayhi daal di waxe mooy am na juróom-ñaari wax yu ci am waaye daal lii ñu la wax nii mooy bi nga xam ne moo ci gën siiw am na beneen ne mooy wafaar ak tannuur ak tannuur loolu suuf si lii lañ ci jublu mooy rek ci kaw suuf si boo gisee ndox mi daal di bari commencé di génn rek waaw loolu mooy nga commencé ndox mi di fuur di ball di génn mooy xamal ne kon àpp bangoo nga la màndarga mangoobu bu boobaa nag looy def fasluk bu boobaa nag ñi nu mu gën a gaawe na nga def daldi yeb fiihaa ci biir gaal gi nga doon liggéey min kullin zawjayn ci lépp loo xamante ne luy dukkat la ci njaay àll yeeg rab yeeg yépp na nga ci jël bu ci nekk na nga ci jël góor jigéen isnayni xeet wu ne isnayni ñaar nga daal di ko ciy dugal wa ahlaka waaye dugalaaleel ñi nga xamante ne ñooy sa ñoñ ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo la gëm illaa sabaq ba mu des ci sa ñoñ ñi nga xamante ne nii jiitu na alayhi ca kawam lu wax ja minhum ca ñoom keni ñoom moom ci ñi ñuy mbugal la ñuy bokk comme ñi nga xamante ne ni mooy doomam ji ak ki nga xamante ne mooy jabaram ji léegi nag suñu boroom nag ne ko wala na nag bul discuter man bul wax ak man nag bul man kàddu man kaddu na ladina zalamu ci ñi nga xamante ne ñoo tooñ seen borom weddi seen boroom daal di weddi seen borom bu mbugal mi ñëwee ba ma leen di mbugal bul am kenn ci ñoom koo xamante ne moom ngay wax ak ñoom ci sama ci seen mbir de di ma wax ak man di ci loolale innahum ndax dëgg-dëgg ñoom ñëpp ñépp na ñoom ñépp laay labal moo tax sayidina Nuh ca saar ba nga xam ne mooy Seydina Huud ba muy laaj borom bi naan am ni min ahli sama doom de ci sama moom na bokkute yaama noon di nga musal ñëpp moom lool parce que xamul woon ne doom ji yéeféer la woon ndax da ko doon nëbb comme niñ koy gisee bu ñu fa agsee wallahu ta'ala alam fa ida stawayta bu boobu nag bu mbir moomu xewee ba nga nekk ci gaal gi ba yemoo ci gaal gi anta yow Nuux alayhi salaatu wassalaam wa man ma'aka képp koo xam ne ànd na ak yow ca ña gëm nangu ca nit ña nangoo ànd ak yow ba ngeen nekk ci alal fulki ci biir gaal ga faqul na nga waxal faqulil hamdulillah na nga wax lii cant mbooleem cant yi borom bi la ñeel alladi mi nga xamante ni na najjaana moom moo ñu muccal min al qawmi zaalimiin ci nit ñi nga xamante ne ay bokkaalekat lay tooñkat la ci suñu ñoon ñii naral ab tey waqul boobu nag nang ci teg wax yow nuux alayhi salaam ne rabbi yow sama borom anzilni munzalan mubaaraka yal nag ma wàcc wàcce woo goo xamante ne nii gu tedd lay doon wa anta te yow xayrul munziliin yaa ki gën kuy wàcc ay jaamam di leen yiir waaye di leen dalal ci bërëb yal na bu nekkee ci gaal gi fa ñuy teere yal na nekk muy wàcc waay woo xamante ni nii mooy wàcc guwaay goo xam ne gu barkeel lay doon de inna fi daalika suñu boroom ne nekk na ci seen nettali bi inna fi daalika nekk na ci loolee la aayaatin ay màndarga yu wone kàttanu borom bi tabaaraka wa taala sañ-sañam ak man-manam moom mi raafal suuf ak nekkoon yépp lu dul la nga xam ne moom la seydinaa nuux jël alayhi salaam dugal ko ca gaal ga ak ñi ko gëmoon lu dul loolu borom bi faagaagal na leen ca ndox ma nga xam ne da doon wàcc ci asamaan di ball ci suuf waawow mu ne wa in kunna te ñun borom bi tabaaraka wa taala nekkoon nañu la mubtaliina nekkoon ñoo xam ne dañ leen doon nattu bi nga xamante ne nii ca yónni ga ñu ko yónni ci ñoom mu di leen waar moom Seydina Nuux ngir nattu leen wa woon de comme nim ne woon moo bind deew dund li yabluwakum ngir mu nattu leen ana kan ci yéen moo gina rafet jëf waaye ñi ñoom defuñu fi dara kon waa kër naa Nuux ñoom nii la fa deme de mooy nag gaayaa ngoongale ah loolu nag mooy loolu nga xamante ne nii amul kenn koo xamante ne nii ñoom ñoo rëcc keroog illaa ba mu des man sabaqa alayhi al qawlu minhum ñépp la alak ba mu des ña nga xamante ne nii kàddu ga ne woon ñii ñoo ciy mucc ñooñu daal ñooy ñi nga xamante ne ñoo mucc ku dul lool rek ahlaka moom daal dina ko yàllak suñu boroom nag ginnaaw ci nettali bi muy indi beneen nettali mu ne fa arsalnaa ñu daal di yónni fiihim ca mooy wa inna fi mu ne kon summa anshaana ginnaaw gi ñu daal di sos daldi di fiy indi ginnaaw ba ma deewee tuufaan ba di mbënd ma nga xam ne moo ñëw daal di faagaagal lépp lu fi newoon lu dul ña newoon ca gaal gaag Seydina Nuux ak rab ya njaay àll ya mu ne sin na summa ginnaaw ga anshana min ba'dihim qarnan akharin ma daal fiy indi ci kaw suuf ñoo xamante ne nii yeneeni nit ñeneen yeneeni génération yeneeni xeet fa fii fiihim ma daal di mooy ñoo xam ne nag ñoom ci ñii génne moo tax suñu boroom ne waja'alna dhurriyyatahumul baaqiin comme niñ ko gisoon ci suuratu saafaat nee na ma def li nga xam ne mooy njaboot ak seydinaa Nuux alayhi salaam mooy njabootu boppam ak ñi ko gëmoon ndax ñoom ñépp moom moo ne woon bàyyi ci ñoom comme ni yonent bu nekk nekk bàyyi ci xeetam yoom nag suñu boroom ne ma wa jaala ma def mu def zurriyatahu li nga xam ne ñooy seen descendance seen sët yi ak seen ñooñu humul na ñooñu ñooy ñi desoon ñoo des kaw suuf képp ku fi ne rek ci ñoom nga tukkee moo tax kon mu ne bi nga xam ne kon ci la sos ñeneen indi fi ñeneen ñoo xam ne ci ñoom ñii la jóge muy durriyatan ba'duha min ba'd kon nim doon wax fële ca suuratu Ali mu ne kon mëndi fi ñeneen fa arsalnaa fiihim ma daal di yónni ca seen biir nag rasulan am ndaw minhum boo xam ne bu tukkee la ca ñoom bam ñëwee lan la leen wax mu ne an ibudullah ay way jaamu leen seen boroom tabaaraka wa ta'ala tabu leen ko bokkaale maa lakum min ilaahin ghayru na leen leer ne amu ngeen bu leen ñeel leen beneen yàlla bu ngeen war a jaamu ci dëgg ko dul moom afala tattaquun moo lan moo leen teree ragal seen borom waxoon nañ la message yu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam du soppeeku de lii soppeeku mooy sóobuwaay bi ñuy am ci lislaam loolu mooy soppeeku ndax wu ne borom bee xool lu ko fa sopp mu ne lii moo dagan ci ñoom lii moo xaraam ci ñoom mooy législation bi atte yi mooy saa waaye mooy soppeeku waaye yi nga xamante ne mooy principe de base yi nga xam ne ñooy keno yi téengam yàlla loolu moom du deñ yàlla kenn la jaamu leen ko te bu leen ko bokkaale te ngeen topp ma man yonent bii mu bokk ak yow mu boolee ak yéen te ngeen xam ne allaaxira dina ñëw bés dina ñëw ñu ngeen faatu ñu daal di leen xisaab yooyu moom mooy yi nga xam ne du deñ léegi nag moo tax yonent bii nag muy wax fii ñu xaw a ci lool rek ba bii di ñëw ñu continuer insha allahu taala boroom xam-xam yu bari dañ ne Seydou mooy ñii muy wax ndax tuddul ban yonent la tuddul wan xeet la am ci boroom mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim ñu ne ñii waa Aad lay wax ndax ñoom ñoo ñëw ginnaaw Seydina Huud ñoom luy Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam muy aadana al ula Aad gu njëkk ga gu yàgg ga ñoom lay wax mbokki Seydina Huud alayhim salaam alayhi salaatu wassalaam am ñeneen ñu ne déedéet ñii mooy ñii muy wax mooy ñi nga xamante ne nii qarnan aaxarin gi ñooy ñooñu noonu mooy waa kër Seydina Saalix waaye am ñeneen ñoo xam ne alayhi salaam ñu ne moo mën naa nekk tamit ke waa kër Seydina Shuayb alayhi salaatu wassalaam lay wax ndax niñ leen bugale daa niroog ñoom ñi ne Seydina Saalix moom dañ ne ndax sayxa ga mooy yaxaw ga nga xam ne moom la malaaka ma yaxawoon lu me loolu la wax ne moo faat ñii ñu ne kon loolu la mais sayxa ci arab day sekki li nga xam ne mooy ak yaxaw waaye day tekki rek mbugal tamit lool moo tax daal mbir maa ngi noonu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala